kon na moo xoon sahaaba bi ana kan moo ñuy yóbbu ñu dem ba àgg foofu te Quraysh duñu yëpp loolu moo indi loolu mais moo yeneen saa salaam Medina la jàkkaar la la xar kanamam faat bi muy bi muy xareek ñoom waa Quraysh ñu mel ni ñoom ñoo jóge Medina di ñëw nit ñi nag ñoom Seyna Hamza ak ñii ñu lay wax nii martiru Uhud yooyu yépp ñoom Seyna Abdallah ibn Jubayr Abdallah ibn Amr Abdallah ibn Jahsh ak ñeneen ak ñeneen ñoom Hanzalatul Ghasil voilà radiyallahu anhum waaye <laughs> kan lañ fi tudd bii passé waaw fay ku boo ko fàttee wóorul boo mooy la may des hadith bi ngeen di gis nii dafa ibn Abd al-Ashhal Amr ibn Thabit sabay nga xam ne daa daa daa moom daa jógee xam nga moom la imaam al-Hafiz doon xajar doon wax naan xadiis bi ñu génnoon ki doon wax yeneen saa salaam ne yeneen saa salaam ma ma xare ba pare door a tuub wala yeneen saa salaam ne ko déedéet tuubal ba pare nga door a xare mu def mu tuub xare daal di génn àddina ñu faat ko yeneen saa salaam ne eh, kii la jëfam gu néew la lu tuuti la jëf waaye fayam sori mooy bari na ndax nekk na àjjana dugg na àjjana te masula jullil yàlla benn julli masula woor masula lim def leen kese la tuub naa fekk na saa salaam Uhud ci xare bi en tout cas bon ñu ne ñi bu dee al asram waa dëgg la waaye est moo doon waa ji waxoon nañ la hadis biñ gisoon bi weesu que ni lan mooy tere mu nekk beneen nit. voilà ndax ko tout tout surtout imaam ab euh, muslim bi rahmatullah alayhi riwaayam bi ni mu leeralee ne bokkul woon ci banu Abdul Ashhal kooku waa min bani nabi qabilin min al ansar radiyallahu ta'ala anil Euh, kooku loolu kese la def voilà li ñu bëggoon wax mooy gis nga fi ñu leen suuloon mooy ci xur wi sauf que jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu dafa amoon ay ndox xam nga foofu ndox yi dañ fay dajal ak tamit ñoom façon ay yuñ doon def léegi nag ndox yi bari foofu ba daanaka néew yi mooy ñañ fa suuloon affaire yi di feeñ ñuy feeñ ñu dem sulli jëleen ñoom ñépp parce que xam nañ ne fii manut doon nekk fii euh, la quarante neuf la quarante neuf après gàddaay gi fekk Seydina Muawiya moo doon xalifa voilà si ma mémoire est bonne c'était à l'an quarante neuf fekk ñoom Seydina Jaabir yëpp ñu saxaaba yaa ñu baree nga fa bi ñu yëgee lool ñu dem keroog la doon wax ne baayam keroog ba ñu ko suulee na mu meloon noonu la mel ñoom ñépp mooy niñ leen suule woon noonu lañu mel amul kenn ku ci daraam euh, soppeeku léegi nag ci lañ leen toxal toxal bàmmeel yépp seen koor yóbbu ko ñun léegi fi ñu gis voilà mooy foofu ñu def barrière bi foofu lañ ko yóbbu parce que foofu moo gën a kawe tuuti bu ko defee mooy xur gi ndox yeeg yooyu lool bu ci xewaat loolu moo indi mais yoneen saa salam ba muy dem waa Uhud bu muy waa ngi génn na di def Uhud di leen ñaanal ak ba mu leen fa jëloon denc loolu lépp. fi nekkul fi mu fi ñu nekk léegi nii foofu la ñu woon waaw mooy du foofu lañ la seen xabru ne woon waaye dañ leen toxal loolu ñu ci jàngal ne tamit ku mën a toxal ay bàmmeel yoo xam ne dañ koo def ci armeel mais loolu autorité koy jël wala juge bi c'est pas que n'importe qui yaay décider wala benn groupuscule décider di toxal ay bàmmeel non loolu ci réewum jullit dañuy bàyyi xaakim bi moom moo ci prononcé wu moo ci jël ay décision wala le président wala ñi nga xam ne ministre de la yi toppatoo affaire u cimetière yeeg wala yu mel noonu ñoom ñooy xool que lii toxal leen moo gën lii mënatuñ koo bàyyi nii parce que ak ndox yeeg yooyu dañuy sulleeku ak yu mel noonu ñu toxal leen ak yeneen raison yoo xam ne moom moo koy xam moo tax loolu du ci buntu fatwa lañ koy waxee lañ la ñuy jëlee décision yooyu fatwa bi dalay euh, boroom xam-xam boo ñëwee di ko laaj yu mel noonu mën na la leeral waaye nag décision bi koy le juge al qadi mooy jël loolu mais pas ay ñëw rek voilà imam bi kat nee na wala boroom xam-xam de wala oustaz nee na nii rek kon nañ leen dem déedéet c'est pas comme ça que ça se passe voilà <laughs> kon loolu liñ ci bëggoon wax mooy lool nañ ciy bàyyi xel mooy emplacement wu xabru yi ñu gis Uhud du foofu leen yeneen saa sam defoon daa am lu taxoon quant am na benn nettali bu yàggul bu ñuy nettali koo xamante ne nii moom dane bon moom loolu xewaatoon na bañ toxalaat leen waaye loolu moom wérul loolu wérul parce bokk na li imaamu Suyuti yi boroom xam-xam bi ko mu ko wax ci alfie bi rahimahullah liy wane ne wax joo xamante ne wax joo xam ne wérul mooy wax joo xamante ne nii yow eh, eh, mooy mu siiw daa waroon a nekk lu siiw kenn nekk ku dul benn nit waaw mu ngi mel ne xadiisu zine boobu mooy façon éthiopion boobu ñu ne woon daa ma sa faatu fële Makka ci benn ten après ñu wax nañ ko nekk ci ah yooyu euh, loo xamante ne Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah mi nga xam ne moo doon kilifaak waa Makka sëriñu waa Makka boroom xam-xam waa Makka jamonoy imaam Maalik nekkoon xarit imaam Maalik moom bi ñu ko waxee loolu dañu lool masu koo dégg même bu nee nettali boobu càllale bi ñu wóor fa nekk mais lii da ngay xam ne lii def def le kese la parce a Eh? nit ku tàbbi ci teen ba faatu fa ñu wecc ko ak yàndami yoon ba loolu kenn ba xamu ko ku dul ku dul kenn yëgu ko waa Makka yëguñu ko ñu koy nettali mooy waa Kufa wala ñu dëkk sawaay loolu eh, da ngay xam ne lii moom am na njuumte waaw mu ngi mel ni waxoon naa la ko fi benn bis tamit boo fàttale ko exemple bii may bëgg wax laa la joxoon mooy bokk na parce que nit il faut yàlla dañoo jox suñu xel yi ngir ñuy xalaat am na yoo xamante ne c'est impossible malgré même bu dee càllale bi gis nga da xam ne lii moom daa am juumte ay nit lañu mais dañuy juum ça ne veut pas dire que dañoo dañoo wax lu amul mais saa yi da naan lii moom xam nga ne amul parce que lii dafa waroon a nekk loo xam ne lu siiw la imaginez ma jox la exemple bii ma la waxoon tabaski yi ñu génn walillahi alhamdu wal minna taqabbalallahu minal jami' amin yow moom lay fàttali jigo yi masha allah dëggal naa la de xam nga ne waxaat naa la léegi mooy ñu ne gis nga fii nii ci Colobane wala fii ci pompier wala fii ci Touba wala Ndiassane gis nga ilimaan ilimaan di doon jiite it gi fi taxawee ci bar bi di xutba fi la faatu dafa faatu devant tout léegi yow xabaar boobu ñu ne Touba la xew waa Touba kenn yëgu ko ci te quand même bés boobu ñuy julli ni muy feese waa Touba yëguñu ko kenn nekkaliwu ko fa après man ma jóge ne dëkk Pikine bon wóor na après man i mii yén yëg-yén xew lan la liimaan ak Tuubaa ji wala Njaasaan ji wala euh, fee thiaroye sur ji ci tabaski yi ñu génn ci minbar bi la taxaw daal di di di xutba daal di faar après on vérifie on appelle di waa Njaasaan laaj ne leen ah yéen dañu leen di kii di leen jaale imam bi ñu ne ban imam ah yéen waa Touba yéen waa ñu ne imaam bi keroog bi ngeen di kii ci euh, tabaski ji ñu génn bi muy xutba la faat la daanu rek ñu ñëw fekk mu faatu gaa yi na lépp loolu fan la am imaam bi yow waaye imaam baa ngi fi naan lépp <laughs> waaye yow boo bëggee ba dem këram baas la ko nga nuyu nga nuyu ko la fekk waa man mi ko nettali fële ca Pikine man ku wóor la mais gars yi dañuy xam ne moo non lii def def la ko quoi non lii moom mooy manoo ko wëlbatee nen ba mu nekk dëgg loolu loolu nag c'est la chose yu mel noonu day xew loolu mooy nettali ma la wax sànq naan am na ñoo xamante ni koo xam ne boo euh, yàggu na parce que temps Malick Faysal bu as ku jàmbaar lool syrien la waaye da ko doon jàppale borom ku am xam-xam la non dina yëngu ci wàllu xam-xam de en koo xam ne daa nettali lu mel noonu waaw ne loolu amaatoon na ba moom ñu woo borom xam-xamu Medina yi te ña ko fekkoon da xam nga loolu yàggul ñooñu dañ ne loolu mooy ku ñu ko laaj mu ne xamul loolu yëgu ko moom kese mu wax loolu ba pare ne boobu wax ay loolu dañuy xam ne lii moom de toute façon def def le kese la. voilà def def le la du leneen waaw waaye du wax yoo xamante ne nii ju ñuy jàpp la waaw ak ku ko man di wax daa am yoo xamante ne nii moom daa leer voilà les faits ñoo ñoo ñooy wane ne lii moom euh, nañu ko jëlaat rek te delloo ko aji wax ja waaye xam ne lii moom wax dëgg yàlla laa euh, la laa alaqata lahu euh, bil haqqi quoi ma al haqqi amul benn relation ak bil haqqi ak dëgg waaw mooy daa ak def def la voilà waaw loolu moom déedéet nag mu ngi noonu kon liñ doon wax fii li ñu indi fii kon liñ doon wax fii mooy Seydina Jaabir radiyallahu anhu bon moo ñu yóbbu xamu waxo ji baayam di Abdallah bi ñu ko faatee boroom yeneen saa saam dana Seydina Jaabir nee na yeneen saa saam dana ma ndax duma la xabaare li borom bi wax sa bàyyi ndax borom bi moo tax am na kenn riwaay dana ko borom bi waxu la kenn. sans intermédiaire ku dul sa baay yow Jaabir borom bi daa wax ak moom sans intermédiaire amul kenn dig-digle ku dox diggante moom moom Allahu akbar waaw muy Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu nee na Seydina Jaabir nee na yoneen saa sam ne ma ndax du ma la xabaare li borom bi wax ak sa baay li mu wax sa baay qaala nee na borom bi lii da ko wax te loolu sans intermédiaire la mooy amul koo xam danaan yow diw malaaka waxal ak moom déedéet nee ko wax naa lii déedéet mu ne ko dane ko yaa abdallah taman alayya ontak borom bi dane ko bi mu faatoo ne ko abdallah xemmee mal bëggal wax ma lu mu bëgg ma defal la ko loo bëgg rek man borom bi ma defal la ko euh, qaala mu ne ko rabbi tu'ini fa uqtal fii ka saaniya <laughs> abdallah ne ah kon boroom bi xam nga la laa bëgg nga nga nga delloo nga delloowaat ma àddina ma dundaat bu ko defee ñu faata ma dem xarewaat pour yow ñu faataat ma loolu laa bëgg loolu damay defal <laughs> qaala borom bi ne ko nag ah innahu sabaqa minni annahum ilayha la yurja'un ne ko nag sauf que yow lii nga bëgg sama décret dafa jiitu woon ne ku génn àddina du fa delluwaat waaw mooy yow li nga bëgg man borom bi damaa sama dogal bu jiitu laa def ne ku génn àddina du fa ñëwaat di dund comme ni mu doon dundaat loolu déedéet waaw moo tax loolu moo mooy mort vivant daa fekk deewut rek waaw <laughs> non daa deewut kese waaw loolu exception yu ndaw moo ci am mooy suuratu moo suuratul baqara ka muy nettali bi suñu borom di wax ne gaay yi bi ñu faatee nit faddaaratum fiha gaay yi ko tiiñalante ku nekk naan waa banu Israayil alayhi salaatu wassalaam ku nekk naan yow la yow la ñu ñëw wax ko Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu ne inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara borom bi bu ngeen di digal bu ngeen bëggee xam ku def crime bi ku faat waa ji nee na ngeen rendi aw nag mooy bu ngeen ko rendee ngeen jël dara ci nag wi lu ngeen jël teg ko ki faatu dina jóg wax leen kan moo ko faat we day faatuwaat ci saasi directement gaa yi naan ko ak taxiduna huzwa naan sëy naa Muusaa yow daal dañuy objet de raillerie yi ngañ jàpp quoi dañuy fo fo fowe quoi ku faatu nga naan ñu ay rendi leen nag ak nag yi ni ñu bare mais eh, comme dañoo dëgër bopp borom bi dëgëral mbir mi seen bopp waaw fexe nañu nag bi di laaj waaw léegi laaj ko ban nan la mel nan nga nan nga mais ñu koy am xaw nañoo diye te alal ju bari def nañ ko ci loo xam ne bañ leen nee euh, faat rendi leen nag nag wu ñu fekkoon rendi ko doon na doy loolu ay cas yu raar raar raar ak yi nga xam ne boroom bi da koy defal sax ab yonent comme loolu sëy mu defaloon sëy naa Muusa ndax ñoom mujj nañ ko def waa ji jug ne diw mi moo ma faat loolu mu'jiza loolu borom bi dina ko defal mais loolu c'est très rare kàttaak kii li mu bëggoon mooy li mu bëgg ne yàlla defal ma loolu loolu laa bëgg mooy mu yóbbuwaat ko àddina nag mu dundaat léegi xare amaat mu fekkaat yonent saa salaam ñu demaat beneen xare <laughs> ñu faataat ko loolu nag la borom ko ah. ne ko lool nag dafa jiitu woon sama kàddu ki ni àddina ña fa xam ne ñoo génn àddina du ñu fa delluwaat waaw kon nag loolu ñu xame ci na lan ki bi li mu bëgg nii ren saa dañu ko wax ne moom kese mooy bëgg dugg àjjana bëgg a génnaat ñëw ci àddina xare yi waat ñu faataat ko fukki yoon loolu nekk te yeneen saa salaam mi xam ne loolu man da nekk moom ci boppam nee na xemmem naa ko mooy hadis bi ñu la fàttali sànq te ñu gisoon ko waaw atamanna fa walladi nafsu muhammadin bi yadi ba pare waat ko ci ki nga xam ne bakkanu Seydina Muhammad mu ngi ci loxoom muy borom bi tabaaraka wa nekkoon naa kuy kennem an arzuwa fa uqtalafu ñu faat ma ma doxaat yàlla dekkilaat ma ma demaat xarewaat ñu faataan ba ñetti yoon <laughs> kon loolu lu am am léegi nag kon lii lépp day wone lan azimu Hmm? fadli li li nga xamante ne mooy euh, ash-shahaada léegi nag al imaamu euh, kii nu mu tudd euh, an-Nawawi rahmatullah alayhi bi ñu wax ak boroom xam-xam yi waa léegi c'est bon léegi liñ bëggoon mooy waa shahid sax mooy lan parce que kii shahidul wax nañ la ko moom lay waxa ah, mooy ki nga xam ne ci toolu xare la faatu bi contre noon yi waxuñ la yeneen shahid yi nga xam ne dina ñëw ci kanam dinañ ko gis ci bunt bi ci tegu waaw loolu yaataloon nañ ko ci siira bi sax benn kii waaye insha allah imaam def na ci bunt boo xam ne après voilà insha allah ginnaaw bunt bi comme niñ la ko woon sànq moo ciy teg léegi euh, kon kii mooy shahidul maaraka bi nga xam ne yéeféer ko faat léegi nag lan moo tax mu tudde ko shahid al imaamu al xaafizu an bon avant loolu wax na comme liñ jóge sànka ah, mu ne hada min saraih al adilla fi azimi fadli ash wallahu al mahmud mu ne yee hadith bii de xemmem kenn kese mooy xemmem dellu ca àddina ak la fa nekk yëpp mais soxlawul sax fa nekk mais moom ngir mu faatal ku dul marti mu ne lii nag lu bokk na ci yu leer nañ yi dalil yu leer yi yi ñu wan comme li imam Ibn Battal wax ci màggaayu li nga xam ne mooy quand ngëneelu martyr tamit faatu ci toolu yàlla mu ne wallaahu te borom daal mahmud mooy ki ñuy sant moo sant boppam ci lu jiitu te moom la ñuy sant almashkur moom la ñuy delloo jukkal ci xéewal yi nga xam ne moom la ñuy defal ah léegi al imaam al qurtubi rahimahullah mu ne léegi lan moo tax ñu tudde martyr bi martyr mu ne summiya shahidu shahidan li annahu yurzaq wa yushahidu al janna wa ma akramahu allahu ta'ala bihi wa qila li annahu mimman yashhadu ala al-umami yawma al-qiyama wa qila li anna allaha ta'ala wa malaikatahu shahidu lahu bir-rida war-ridwan fa ala hadha yakunu fa'il bi ma'na maf'ul ay mashhudun lahu voilà kon euh, moom al-imam al-Qurtubi rahimahullah borom al-Mufhim di sëriñu borom tafsir bi ma keroog lu ma wax Abu Ahmad non Ahmad la tudd Abul Abbas <laughs> voilà Ahmad la tudd voilà Euh, taalibin mu Abu Abdillah euh, di borom tafsir bi rahimahullah kon al imaam fii nag mooy sëriñam euh, def al mufhim di shara saxiixu imaam muslim rahmatullah alayhi mu ne say dañ ko tudde martyr lu tax li wu ndax moom yurzaqu <coughs> dañ koy wërsëgal wa yushahidul janna te day contempler di teewe ajjana waxoon nañ la yooyu saa saa neewoon na ruuxu martyr yi dañ leen def ci ay picc yu vert yoo xam ne ñuy wër ci noonu nekk dëgg loo wax di wër àjjana mu ne ndax day contempler di seede li nga xam ne moom àjjana waaye ak li nga xam ne moom la ko boroom bi gis ko dund ko li ko borom bi teral mu kawe mi tey yéegul mu ne am na ñu ne nag mooy parce que moom day seede xeet yi mujjoon yi yi yi jiitu woon yawmal qiyaama loolu xeet bi yëpp la loolu moom côté woo bu doon lool kese la ñëpp a ci bokk parce que yonent saa salaam borom bi nee na wak yéen dañ leen a def ngeen nekk shuhada ala nas ngeen nekk ñi nga xam ne xeetu nga xam ne ngeen di nekk di euh, euh, euh, seede nit ñi yan nit mooy yi nga xamante ne mooy xeeti fi jaaroon ngeen nekk ñoo xam ne yéen da ngeen leen di seede waaw waaw mooy yonent bi alay saa salaam nag yéen di leen seede voilà loolu lu am am solo wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida waaw ca aayatul qibla ya ya doon wax ci toxalu qibla yi nga xamante ne nii moom la kuffaar yi minal yahuudi doon wax doon kaas di protester borom bi mooy mooy mooy juz bi tàmbalee rek sa yaqu mooy juz numéro deux ci baqara sayaqulu sufahaa'u mina nnaasi maa wallaahum an qiblatihim allatii kaanuu alayhaa qul lillaahi al-mashriqu wal-maghrib yahdii man yashaa'u ilaa siraatin mustaqiim wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul illaa lina'lama man yattabi'u ar-rasuula mimman yanqalibu 'alaa 'aqibayhi wa in kaanat lakabiiratan illaa 'alaa allaziina hadaa Allaah wa maa kaana Allaahu liyudii'a iimaanakum inna Allaaha bin-naasi la ra'uufun rahiim aay yooyu la mu ne wa kadhalika bon sa yaqulu sufaha mooy ñi nga xam ne dinañ wax yi ñi nga xam ne toxalu xibla gi mën a defal yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi ñi nga xam ne dañoo dese mooy yahuud yi ñoom la borom bi woowe sufaha yi voilà ci ñoom ñi nga xam ne ñooy kaas naan du tax muy toxal jóge léegi jublootul Jérusalem ah baytul maqdis di jublu fi nga xam ne mooy alkaabatal musarafa parce que xam nga boo nee Medina moom moo tax masjidul qiblatayni gaa yi ni ñu wëri ni ñu wëri woon imam baat jigéen ñaat nañu wiir wëre ba imam ba mujj nekk place yu jigéen ñi jigéen ña nekk place imam ba loolu parce que ni mu deme la Medina fi mu placé woo boo jubloo Sham baytul muqaddas wala baytul maqdis Yerusalem Jérusalem yow moom mooy ci nord bi la alors que Makka mu ngi ci mooy kon boo tourné moom mooy xam nga bu doon sax loo xam dañoo xaw a parallèle wala xaw a kii boo man nañ bañ sax mais bii moom mooy yow sa doq sa féete sa doq démb mooy mujj nekk sa xibla léegi muy màkk ca suuf di sudu Médine léegi nag sufaha ul yahudi ne woon foofu nag affaire bi metti leen quoi ñoom luñ leen metti ñoom doxaluñ diina doxaluñ lu ñuy seen yoon mais moo tax borom bi ne ay sufaha ul loolu mooy parce que loolu mooy wane ak suuf ak sa fii ah ak ñàkk bopp boo xam ne kopp newu ci mooy façon yu mel noonu lu ci sa yoon newul nga ciy xuus ñoo tax mu ne suba aw yi dina ñor ci nit ñi maa wallaahum waa la lii lan moo tax ñu daal di détourné wu ah an qiblati wólli seen qibla nga xam ne lati kaanu alayha moom lañ ne woon di Jérusalem kul hmm? yeneen saa sam borom bi na ko wax leen ne lillahi al-mashriq wal bi nag moo moom horizon yi waaw moo moom le mashriq et maghreb waaw sow ak penku lépp penkook sow borom bee leen moom yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim mooy gundi mooy gindi ku ko soof ci yoonu njub bi moo gindi yonentam bi yéen nag moom da na a li faalewu leen moo tax dalee na a bàyyi seen mbir moo tax ngeen sànku bay jàpp ne lii di ci kaas mu ne nag wa kadhalika naka noonu ja'alnakum lañ leen defe ummatan xeet woo xam ne wasatan bu juddu dóomu lu tax li takunu ngir bokk na ci xeew yi tax borom bi def leen li takunu nekk shuhada ay seede ala nas ci nit ñi peuple yi fi romboon ngeen leen di seede wa yakunu ar-rasulu yenent bi nag alay saa saa nekk aleykum ci seen kaw shahida seede ci benn firi bi quoi am na yeneen façon firi ci am kon am ñu ne lii martyr bi parce que day seede xeet yi moom loo tax ma ne loolu moom bu dee loolu ñëpp ci dugg rek ci globalement suñu xeet bi euh, ñoom ñëpp la kon Eh, loolu la li annahu mimman yashhadu yashhadu ala al umam yawm al qiyama wa qila li anna allah am na ñeneen ñu ne al imam al qurtubi ne li tax ñu tudde ko shahid mooy ne borom bi ta'ala malaikatahu ak malaakaami shahidu lahu bir ridwa war ridwan kene borom deg malaakaami alayhimu salaatu wassalaam dañ ko dañuy seedeel martyr bi ci ngërëm gu ko borom bi defal waaw gu mat sëkk waaw gu mat sëkk ngërëmu borom bi ngërëmu képp ku baax moom itam mu gërëm li ko borom bi defal waaw mu ne ci kaw noonu day nekk fa'il mooy koo xam dañ koo gërëm dañ koo seedeel mashhurun lahu am ñu ne moom mooy ci boppam mooy seede waaw xam nga loolu kon nag mu ngi noonee mu ne al imaamu Nawawi nag rahimahullah bi muy shara hadis bi moom léegi lan mooy e, kii e, shahid mooy bi mu waxee li ñu wax sànq hada min sara'ihil adilla fi azimi fadli shahada wallahu al mahmud al mashkur mu ne wa amma tasmiyatu sababu tasmiyati hi shahida sababu tudde gi ñu tudde shahid bi nag lool fa qaala Nadr ibn Shumayl mu ne am Nadr ibn Shumayl sëriñ ñoom waaye luga am Nadr ibn Shumayl ma sha Allah sëriñ ci ñoom waa euh, lenn ci waa kutubu sitta euh, euh, noonu Nadr ibn Shumayl léeg-léeg da ngay dégg al imam Abu Dawud rahimahullah seen sëriñ la woon ah am nadru bu Humayn voilà léeg-léeg ci kaddu yi nga xam ne gharibul hadith ah xam nga loolu dafa am mooy kaddu yoo xam ne ci hadith yi dafa xaw a nekk loo xam ne euh, du lu accessible à tout le monde voilà ñoom nag léeg-léeg dañ koy leeral boo gisee yu bari dañ lay tuddal naan la an nadru ibn Shumayl nee na hmm, voilà euh, moom euh, ku kii la voilà moom euh, non da dañuy tudd ay kiiwam parce que an-Nadr ibn Shumayl rahimahullahu taala non moo leen jiitu woon tuuti moo leen jiitu woon euh, tuuti parce que euh, si moo leen jiitu woon moom année cent yi cent vingt yi la génn àddina génn àddina deux cent trois ñoom ama imam Abu Dawud c'est vrai que début deux cent yi la gane àddina moo tax du exactement Euh, du du du ñoom ñoo jële ci ñoom directement mooy alxalil mooy jële ci woon mooy alxalil ibn ahmad mu siiw mi euh, euh, takkoo woon ak moom lool voilà <laughs> nga xam ne ku kii la mais pas waa kutubu sitta parce que waa kutubu sitta ñoom même imaamul Bukhari li muy téere cent quatre-vingt-quatorze fekkul woon mu daj ci ki nga xam ne mooy an-Nadr ah ibn Shumayl ah sauf que bu dee ci wàllu xadis ñii seen sëriñ mooy sëriñu waa kutubu sitta voilà ñoom ñooy seen ñoom ñoo doon ay taalibeem ku mel ni euh, Ishaq ibn Ibrahim siiwe ci ibn Rahawayh ak ñoom Yahya ibn Ma'in waaw façon yooyu ñoom ñooy euh, ay taalibeem voilà kon mu ngi noonee mais pas waa kutubu sitta loolu nanu ko rectifier kon mu ne qaala Nadr ibn Shumayl al imaamu al Bukhari non al an-Nawawi mu ne an-Nadr ibn Shumayl de nee na li tax ñu tudd ko shahid lan nawu xay ndax day dund borom moo ne bu leen jàppee ñuy faatu ci toolu xare que ne ñoom fi sabilillah amwaata que ne dañoo non bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ñu ngi dund fa seen borom ñu leen di wërsëgal kon mu ne ndax moom day dund waaw fa inna arwaahum shahidat wa hadarat dar as-salaam seen ruux yi dañuy contempler nekk te teew. kërug mucc ko muy aljanna waxoon nañ la wa arwahu ghayrihim innama tashhadu yawm al-qiyamah alors que euh, euh, ruuxu ñeneen ñi moom ñoom barzax lañ leen di yóbbu waaw wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun muy dig digle goog lism diggante at nekk entre àddina bi ak alaaxira ñoom foofu la ñuy ne alors que ñoom borom bi da leen a jéggil frontière boobu ñuy mën a seen ruux yi di ko di di di dugg biir àjjana di fa kii ci picc yu wert yoo yële yeneen saa sa wax. kon alors que ruuxu ñeneen ñi ñoom dañ ñoom liñ koy contempler yawmal qiyam la ñuy seede àjjana àjjana ca lañ koy dugg eh? mu ne wa qaala bunul ambari <laughs> al imaamu al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu wax ñu keneen koo xamante ne nii wax na ci lool euh, di al imaam ibn al Anbari rahimahullah Muhammad ibn al Qasim al Anbari moom nag la deux cent soixante-douze la gane àddina voilà moom nii euh, euh, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bokkoon tamit ci ñi nga xamante ne nii moom boroomi fànn yu bari la woon voilà ñoom nekku ñoon ñoo xam ne ay multidimensionnel la ñoon lo lo <laughs> lo ñoom <laughs> nekku ñoon koo xamante ne ay affaire benn affaire ngay xam après buñ la génnee foofu dootoo xamati déedéet déedéet ñoom dañoo nekkoon ñoo xamante ne nii ñu yéeme lañu voilà multidimensionnel lañ nekk koo xamante ne nii ku yéeme yéeme la woon rahimahullah ibn al-Andaari rahimahullahu ta'ala rahmatan waahida waasi'a te bokk na ci taalibe mi imaam ad-Daaraqutni men mu siiw mi ci wàllu xadiis <laughs> eh? waaw eh, al imaam ad-Daaraqutni rahmatullahi alayhi kon imaam al-Anba eh, ibn al-Anbaari rahimahullahu ta'ala Euh, euh, moom nekkoon ku ku ku ku yéeme la woon ci wàllu fànn yu bari ci wàllu alquran ah waaye ci wàllu langue arabe wàllu hadith daa newoon koo xam ne ku ku ku ku la woon mu ne moom nee Ibn al-Anbari rahimahullahu ta'ala inna allaha ta'ala wa malaikatahu alayhi mu salaatu wa salaam yashhaduna lahu bil janna loolu gisoon nañ ko sànk mu ne ñoom nee nañ ko ne borom bi tabaaraka wa taala ak malaakaam yi dañ koy seedeel àjjana voilà wa qiila am nañu ne li annahu shahida inda an inda xurujihi inda xuruji ruuhihi ma adda allahu taala lahu min as-sawaabi wal karaama ñu ne am ñeneen ñu lu tax ñu tudd ko shahid day seede day gis di contempler ba ruuxam di génn la ko borom bi daal di préparer waajalal ko ci ay yiw ak teraanga wa qiila am na ñeneen ñu ne li anna malaa'ikata rahma yashhadunahu fa yaxaduuna ruuxa mu ne ndax malaakay yi yërmande yi ñoom ñoo koy teewe buy génn àddina te ñoom ñooy jël li nga xam ne mooy ruuxam ah, loolu la mu ne wa am na ñeneen li annahu shahida lahu bil iman wa xaatimatul xayri bi zahiri xaali ndax day shahida lahu des koy seedeel bil imaan ci ngëm yàlla wa xaatimatul xayri waaye dañ koy seedeel lan li nga xam ne mooy jeexale gi nga xam ne moom la jeexale xaatimatul xayri jeexale yiiw euh, euh, ak dundam bi zahiri xaalihi ci li feeñ ci xaalam mu ne waqiila am nañu ne li anna alayhi shahidan bi kawnihi shahidan wa huwa dam ndax am ñu ne li tax ñu tudde ko shahid mooy le fait que day am benn signe boo xam ne indélébile bu dul deñ bu nekk ci moom waaw mel ni da koy seede le ci le fait que moom euh, shahid la martyr la mooy ci ndax Euh, euh, euh, shahi wa huwa te loolu mooy addam mooy deret bi nga xam ne moo tax kenn du ko sang waaw te waxoon nañ la buñ ko sangee ça ne veut pas dire que loolu day day deñ waqiila te nee nañ li annahu mimman am na ñeneen ñu ne mimman yashhadu ala al umam yawm al qiyamah bi iblagh rusul wa risala ilayhim wa ala hadha al qawl yushariku ghayruhum fi hadha fi hadha al wasf mu ne nag Euh, bii mooy bi ñu mujjoon doon wax ba indi woon euh, wa naa ko ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala naas loolu que ne loolu moom ñépp ci yam moom lay wax nii ne am nañu ne parce que day seede xeet yi nga xam ne ñoom ñoo jiitoon yawmal qiyaam ci jottali yonent yi alayhi salaam jottali seen risaala ndax ñoom dañuy ñëw tiiñal seen yonent waaw ne Nuux ñëwul woon waa kër Seydina Nuux dañ naan Nuux ñëwul woon non. seen naa ñun ñun suñu xeet ne comme ni ko yonent ñu ne Nuux ah yow kan moo lay seedeel mu ne ummatu Muhammadin waa xeetu Seydina Muhammad ñoo may seedeel man Nuux këne borom bi ñëwoon na borom bi xamul ne Seydina Nuux ñëw na si waaye loolu mooy justice c'est pas que xam naa diw wóolu naa ko léegi lu ma wax dëgg la léegi du ba du ma déglu keneen ki déedéet Seydina Nuux du yonentam yàlla bu yàlla yónni ci ay nit ngir mu woo ci ci ci nii ne génn ñu génn ci bokkaale yi nekk ñoom ñu ñëw ñoom ñu ñëw ne ko. ne yonent boobu ne ñëwoo yonent boobu wax ñu ne ko ñëwoo laa wax suy Nuux borom bi ne ko yow demoon na mu ne waaw ay ñoñam yéen Nuux ñëwoon na ñoom ñu ne ko Nuux mii mësula ñëw waxuñu dara léegi nag borom bi ne borom bi ne léegi euh, euh, euh, waaw waa léegi kan moo lay seedeel Nuux <laughs> ndax loolu mooy justice mu ne xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi waa kër Seydina Nuux ne moo ñii nam lañ ko mën a seedele ñii fekke wuñu ñoo leen ñiiru bu yàgg ñoom ñoo mujjee ñëw man koo fekkewul ak dundam nan nga a seede ay mbiram non ñii nan la ñuy seedele seedeel fan seedeel fan seedeel fan mukku ñu ne waaw ñoom ñooy seede indi comme ay inna ne ba tax ñun li tax ñuy seede mooy alxuraan bi nga xam ne borom bee ko wax yónni ko ci suñu yonent muy kaddu borom bi ci loolu la ñuy appuyé wu ne Nuux ñëwoon na comme ay inna arsalna nuuhan ila qawmihi fa qaal an anzir qawmaka voilà ba pare ci biir mu ne qaala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin kon na waaw léegi kon ñu nekk seen seede ci ñeneen ñi moo tax mu ne bu dee lii nag moom yeneen xeet yi ñépp ci dugg parce que euh, euh, euh, wa ala hadha al qawl yusharikum ghayruhum fi hadha al wasf ñeneen ñi dañuy ñëw di euh, euh, mën nañoo bokk ñoom ci melo bi parce que ñoom itam dañuy seede mooy xeetu yonent sa sallallahu alayhi wa kon nag ci kaw noonu euh, ci lañu yem di wane quand lii boroom xam-xam yi yëpp wax ngëneelu quand même martyr le moom kese waaw <laughs> mooy dugg àjjana parce que boo doon faatu. nit ñu bari dañuy rëccu le fait que ay buñ a def lu ëpp lool waaw waaye ci waxu la booy door a fàtte borom yeneen saa yi beneen la bu ku dugg àjjana koo xam ne yàlla dugal na la àjjana ngay bëgg dellu ci àddina amut kenn bu ci bëgg a delluwaat parce que lu tax xanaa yonent bi alayhi saa saa waxul la sawtu ahadikum fil janna nee nay mawdi'u sawtu ahadikum voilà mooy bërëb bi nga xamante ne nii ci la kenn ci yéen di tegu yaram bu gisoon nañ ko. xayrun min ad-dunya wa ma fiha moo gën àddina ak li ci biir àddina jeex na kon kay loolu xam nañ ne ñaari kër yooyu yemuñu bërëb bi nga xamante ne nii moom la ñuy moom la nit ki di di di di teg yaram ca àddina te xam nga àjjana te xam nga ne loolu fa muy teg fa muy teg yaram foofu nekkul moo gën a kawe ci kër gi yow imaginer ñun ñi nga xam ne dañ cee yoru ay fas wala yor ay gëléem walla yor yar bi nga xam ne moom la ñuy dàq gëléem gi wala yooyu fañ koy teg est-ce que moo gën a moo gën a tedd ci kër gi déedéet waaye borom bi yoneen saa salaam nañu gis nga foofu nag kii nit kiy teg yaram yawmal qiyam biir àjjana moo gën lool kese bërëb boobu moo gën àddina ak li ci biir kon nga xam ne moo tax nit ñi ku ko xas a dugg moom doo bëgg di génnaat di dem fen waaw <laughs> laa yabghuuna an aahi wala du borom bi loolu la wax <laughs> inna alladina aamanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula waaw dañ fay sax gaa yi nga xam ne inna alladina aamanu ñoo gane ñoo gëm te dëggal tey jëf-jëf yu baax yi yi nga xam ne borom benn lii mooy jëf ju baax ñu ne non ñooñu ñoom kanat lahum dina leen ñeel jannatul firdawsi ajjanay firdawsi ya waaw nuzulaa comme wàccuwaay xaalidiina fiiha fa la ñuy sax laa yabghuuna anhaa hiwala buñ fa duggee duñu duñu sàkku mukk borom bi di fa toxu dem feneen waaw loolu shahid bi kese mooy bëgg <laughs> ne nañ ma delloo <laughs> àddina te mu ne moom mu delloo pas di fa bànneexu dara c'est pour demaat ñu <laughs> waaj a génn àddina dina léeg-léeg bu newul woon au top dina rëccu woon ne ah bu ma mënoon a def lu ëpp de jëy bu gënoon a mën a jaamu yàlla ay way way ah bu dee yéeféer bi moom danaan eh, rabbi lawlaa axartani ilaa ajalin qarib parce que defu fi dara <laughs> waaw ay borom bi aka neexoon nga yéexe ma ba eh, eh, dëgal bu jege rek waaw sauf que ñii waxuñu la kuy door a ku faatu ba pare kii mooy ñi dugg ajjana ci biir laa yabghuna anha hiwala <laughs> waaye martyr bi moom dina xem même moom ñu delloo ko comme ni bàyyi naa Jaabir ibnu Abdillah ibnu Amr ibnu Hiram radiyallahu ta'ala anhuma daal bi woon mébét yeneen saa salaam wax li gën a rëy yëpp nag <laughs> mooy li yeneen saa salaam wax quoi waaw te ñu wax ko léegi